fa aktaru min an tuxsar fa nunabbihu bi tarafin fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwaaha kon al imaamu alxaafidu an-Nawawi ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ubbi woon nañu garab gu bees gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin nga xam ne mooy buntu wala garab numéro cinquante cinq chapitre numéro cinquante cinq juróom fukk ak juróom doon wax ci ngëneelu dëddu àddina waaye di ñaaxaar ñaaxe nit ki di ci néewal lam ci am ci mbiru àddina ak ngëneelu aajowoo sa boroom ak li nga xamante ne mooy ak ñàkk gisoon nañu wàllu njëkk wi ci bunt boobu euh, nga xam ne comme garab gi tool bi yëpp niñ ko xame mooy ñaari wàll la te mooy mbiru nit ñu baax ni nit ñu sell ñi mooy alquran ak sunna gisoon nañu wàllu wu njëkk bi mooy aaya yi indi woon di wax ci wàllu woowee misaal yi boroom bi joxe ci wàllu àddina ni mu ñàkk solo ci moom ak ni nga xamante ne lépp taar taar tuur tuur la yoo xam ne day lax bis bés dina ñëw ci bés yi borom bi laxal yëpp ba nit ñi foog ne fii dara masu su fee am ah, ginnaaw gi nag ñu war a dugg nag ci beneen wàll wi nga xam ne moo làmboo moo composé kon tool bi waaye garab gii ñu nekk ci tool bi mu ne wa amal ahadis ndaal xadis yi nga xam ne ñoo composé fii wax naa la ñaata xadis la bii mooy buntu bu ëpp xadis yu ñu masa romb waaw buntu bii moo ëpp xadis lépp lu ñu masa romb soixante six wala soixante cinq xadis soixante-six hadis c'est la première fois ñu gis buntu bu guddee noonu waaw mu ne kon hadis yi wa amal ahadiitu ndaal hadis yi fa aktharu min an tuhsar ëpp nañu bari nañu bari boo xamante ne nii nekk di leen peeg loolu day jafe waaw fa nunabbihu ba loolu nag moo tax dañuy yeete di attirer attention nit ñi rek bi tarafin minha ci benn wàll wu ndaw benn cat bu ndaw ci ba xadiis yu bari yooyee ala ma siwa buñ ci wanee lenn day doyloo yeneen yëpp day wëllifee neen ni waaw xadiis yi muy indi fii rahimahullah di wax ci wàll wii di leeral bunt bi xadiis boo ci gisul yii fi nekk nii représenté nañ yooyu mën nañu taxaw seen place mu ne nag bi ci njëkk kon muy xadiis numéro quatre cent cinquante-sept ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar mu koy tàmbali kon al imaam mu ne an amr ibn awf al ansaari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha aba ubayda ibn al jarrah radiyallahu anhu بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له fatabassama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina ra'aahum summa qaala azunnukum sami'tum anna abaa ubaydata qadima bishay'in mina al-bahrayn faqaaluu ajal yaa rasuulallah faqaala abshiruu wa amiluu maa yasurrukum fawallaahi mal faqru axshaa alaykum fa wallahi mal faqra axsha alaykum walakinni axsha an tubsata ad-dunya alaykum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakta kama ahlakthum muttafaqun alayhi kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah hadis bi la jëkkandi mu ne kon an Amr ibn Awf jotaay bii ñu génn nag waxoon naa la nga xool kan mooy Amr ibn Awf <laughs> ana moom la ñuy njëkkee xadiisam muy Amr ibn Awf al ansaar yi nii ne al ansaar yi eh, imaamul xaafis ne lii nag daa mel ni ak njuumte lay gën a niru waaw boo xamante ni nii dafa jóge ci kenn ci ruwaat yi ndax Amr ibn Awf mii kat eh, moom soit njuumte la wala ñu ne ansaar yi ci lu jo loo xam ne dafa joyal mais moom à vrai dire du du du bokkul ci waa lamsaar voilà bokkul woon ci waa lamsaar moo tax al imaam xaafis ne damay yaakaar ne lii ki ci juum eh, mu ne ki ci nga xam ne moo moo moo mooy Shuayb la waaw mi nga xam ne dinañ ko gis léegi ci eh, Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi mu ne moom. ndax ñeneen ñi ko soloo yépp dañoo yem rek ci ne Amr ibn Awf ndax moom nii euh, allié la woon ci waa euh, euh, waa Quraysh te moom muhaajiri la waaw moo tax al imaam al mu ne li ñu xam ci waa ahlul maghazi de rahmatullah alayhim mooy ne moom ci muhaajiruna yi la bokk waaw ba pare mu nekk xalifun li bani Amir ibn Lu'ay ñooñu ci dëkk benn néeg benn clan ci waa la grande tribu de Quraysh waa Banu Amir ibn Lu'ay waaw loolu nag mu ne lool li muy wane mooy kon moom ci waa Makka la bokk dafa mais cosaanoowul ci ñoom waaye bon bu dee daal ñu ne ansaar yi xanaa loolu mooy liñ ne rek képp ku jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ansaar yi nga waaye bu dee moom mii eh, jàpp na ne eh, a ibn ba moom moo ci de toute façon moo ci wéete jële ko ci imaamu Zuhri waaye ñeneen ñi ko soloo yëpp jële ko ci imaamu Zuhri eh, même ci saxiixay nekk feneen fu dul yi ni ñoom boo eh, eh, dañ koo boole ne moom ñoom ñëpp dañu ne ci waa Badar la boo waaw te moom nii imaam musa ibn Uqba nag rahimahullah moom dane Umayr ibn Awf waaw au lieu de Amr ibn Awf moom bokk na kon ci ñi nga xam ne dañu gàddaay Makka la ne woon bokkuñu njëkkatu gàddaay ànd ak yonent bi alayhi salaam jamono ji saxaaba yi di gàddaay di dem Makka di dem Medina ba pare fekk na bépp xare bu yonent bi alayhi salaam xare waaw mooy euh, mais mais mais mais nga gis ne euh, ndax euh, taxul mu siiw <laughs> Amru ibn Awf <laughs> taxul mu siiw <laughs> loolu après ñu ci ñëw ci njàngat yi kon mu ne kon an Amr ibn Awf al yi kon nañu dégg kon al yi bi ñu jàpp ne moos daa am daa bokk ci waa al Ansar man na nag bi mu ñëwee euh, loolu it beneen mbir la bu man nekk bi mu ñëwee gàddaay ci yonent bi alay saat comme que da doon mbokkale nit ñi ku jóge muhaajir yi ak ku dëkk Makka ku dëkk Makka ak ku dëkk Medina loolu jombul que ne bañ ko defee tax ñu koy Euh, boole ci waa lamsaar loolu it lu mën a yenu lu yenu la kon mu ne Amr ibn Awf al ansaari radiyallahu taala anhu mu ne wa huwa ta loolu ci riwaaya imaamul Buxaari mais nañ wax li Riyaad bi wax ba pare kon mu ne al ansaar yi mu ne anna rasuulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba'atha dafa yebal Aba ibn al Jarrah Abu Ubayda Aamir ibn Ah, radiyallahu anhu ilal bahrayni yónni ko dëkk bañ naan bahrayn tubaab bi naan ko bahrain hmm? bahrain muy dëkk boobu nga xam ne moo nekk ca suufu Irak diggante ca pays golfe yi al bahrain mu ne yàtti da ko faa yónni ngir mu indi bi jizyatiha mu dem jëli jizya ba jizya mooy lan jizya mooy Euh, l'islam euh, bi nga xam ne ci la l'islam di yaatu ci dëkk yi yonent bi alayhi salaatu salaam képp ku masoon yónni lenn la la doon wax mooy euh, bu dee ne ña ngay xareel da leen di xamal l'islam ba pare bu dee am nañ choix nag ñu dugg ci wala ñu bañ cee dugg buñ ci duggul dañuy nangu nekk ci autorité suufu ronu jullit ñi ba pare di joxe gis ya ngir lan jullit ñi tamit di leen aar di leen aar waaye ci keneen seenu noon ak yooyu ba pare yore leen yu bari léegi nag gis ya eh, mooy bi naan xeex leen ak qaatilul ladina la yu'minuna billah xeex leen ak ñi nga xam ne gëmuñ yàlla gëmuñ yawmal qiyaam waaw ba ni nga xamante ne nii noonu lañuy ñuy joxee jizya hatta yontul jizyata an yadin wa hum saghirun jizya benn genre impôt boo xam ne moom la ñi gëmul yàlla di joxe léegi nag boroom xam-xam yi fii dañuy wute mais jizya jizya chrétiens yeeg yahuudi waa ahlul kitaab la woon waaw waa ahlul kitaab ñoo ko doon joxe alors que fii nii mooy waa Bahreïn ñooy majusee foofu mooy ña nga xam ne ñoo dëkkoon ca côté Kisra. ñooñu ñu di ëpp ñooñu ñëpp ay majus lañu woon waaw léegi sauf ko loolu wutee la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce que majus yi ci lañ est ñoom dañoo war a joxe jizya parce que ñoom ndax jizya xamoon nañ ne waa ahlul kitaab la waaw alors que ñoom bokkuñu ci ndax laaya bi loolu la la la leeral te yonent way saa saab loolu la doon defal leeral ndax suñu boroom dane gaa yi eh, eh, ñooñu le eh, min alladina utul kitaaba hatta yontul jizya mooy da ngeen di dem xare ak ñi nga xamante ne nii gëmuñu yàlla gëmuñu yawmal qiyam te duñu xaraamal li borom bi xaraamal ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam te nanguwuñoo def mode de vie jàppe diine diiney dëgg ji bokk ci ñi nga xam ne uutul kitab alors que waa majusi ñoom xamawuñu leen benn téere waaw loolu dinañ ci ñëw après nañ wax affaire bi noonu dooru ñëwaat kon mu ne bi nga xamante ne nii kon mu ne euh, dafa yónni Seydina Abu Ubayda tuddoon Amir ibn al Jarrah Jarrah nag maamam la radiyallahu anhu ila ngir mu jëli ko jizya ba nga xam ne moom la d'accordoon accord yam amoon ak waa Bahrayn ne ñoom bon dugguñ ci diine waaye pare nañ ngir joxe impôt boobule mu yónni ko nag ngir mu dem dajale ji impôt yoo yële indi ko mu ne fa qadima bi maalin min al Bahrayn Seydina Abu Ubayda radiyallahu daal di dem dajale ji alal yi ba ñëw indiwaale alal ju bari la woon nag bu mu jëlee Bahrain léegi nag bi nga xam ne ci lay ñëw fa sami'at al ansaaru bi quduumi abi ubaydata radiyallahu anhu waa lansaar yi dégg ne ah, abu ubayda kat jóge na fële jóge na Bahrain indi mooy xam na xam yëgoon nañ ne alal la jëli <laughs> léegi ñu yëg ne i sayyidina abu ubayda kat agsi na fa waafaw salaatal fajr waaw ñu ñëw fekke julli fajar gi ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag ah ma'a rasulillah ànd ak yonent bi alayhi salaatu mooy ñu ñëw ñoom ñépp julli ci fajar mu ne fa lamma salla rasulullah sallallahu alayhi wa bi yonent bi alayhi salaatu jullee ba pare julli ji mu daldi di eh, wëlbatiku ndax looloo doon sunnaam du julli ba pare mu julli rek nam jàkkaarloo mu tiim noonu wan nit ñi seen dox gannaawam déedéet da doon euh, wëlbatiku léeg-léeg lu bari ci ndejooram léeg-léeg ci càmmoñam léeg-léeg mu jàkkaarloo moom léegi nag bi mu tu bi mu bi mu wëlbatikoo euh, fa ta'arradu la mooy ñu xoole ko xoolu loo xam ne daal <laughs> ñii daal am na am na luñ soxla daal <laughs> mu ne leen <laughs> fa tabassama mu daal di muuñ <laughs> rasulullahi dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne xiina <laughs> raahum bi mu leen gisee rek ak niñ ko doon xoole mu xam ne ñii am na yittee leen fi waaw du julli ji kese moo leen dugal ci jàkk moo leen bariloo bariloonoo ci baax ci jàkk ji nii léegi nag mu ne leen fa tabassama kon mu muuñ bi mu leen gisee su ma qaala mu la leen azunnukum sami'tum anna aba ubaydata qadima bi shay'in min al-bahrayn mu ne leen <laughs> yaakaar naa ne da ngeen a dégg ne abu ubayda dafa wëlbatiku fa ma ko yónni woon mu indiwaale dara indiwaale alal jum jële laaj la fa qaalu ajal ya rasulallah ñu ne ko ah waaw waaw yonente bi alei saatu salaam loolu de moo tax ñu bari fi <laughs> <laughs> loolu nag nañ ci ñëw mooy est-ce que dañ doon julli ci uniquement ngir alal bi quoi <laughs> loolu am benn affaire la <laughs> ah, léeg-léeg nga dégg ñu ne ñëw jàkka mais benn waay dem jàkka ne eh, am na paa bu ne dina reer yi moom timis buñ jullee timis dina fa indi ay reer yu baax gaa yu bari présent ñoo xam ne kenn doonu leen foon gis est-ce bi noonu la. loolu tamit jar naa bàyyi xel est-ce que loolu la xam nga ne moom loolu loolu kese <laughs> waaw mais dinañ ci ñëw insha allah léegi nag yonent waaye saa saa am ne ne fa qaala mu ne leen kon abshiru waaw léegi nag bëgg leen <laughs> wa amilu ma yasurrukum waaw wa amilu ma yasurrukum ta mooy li ngeen bëgg li leen tax a ñëw xamal leen ne loolu euh, dinaa leen mooy mooy mooy jàppandi na waaw abshiru waaw mooy li ngeen tax a jóg am ngeen ko waaw mooy loolu moom mu ngi fi te loolu pour yéen la tamit mooy yonent bi alei salaatu salaam alal ji yoru ko ngir di ko denc ak wala ngir la nag leneen ngir saxaabaam ji la da ngeen dégg ngeen léegi nag kon dégg leen fa wallahi mu maa ngi wàcc yàlla mal mu ne leen maa yàlla ne du du du du du laa leen laa laa ragal ci yéen du loolu laa ragal ci yéen waaye xam nga walaakinni waaye dëgg dëgg man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam axsha an tubsata ad-dunya alaykum li ma ragal dëgg dëgg dëgg ci yéen mooy ñu yaatalal leen àddina waaw am ami àddina yi ubbi dëkk yi xew jamono jam yi yoo xam ne moom yonent bay saa saa xamal na leen ne du ko fekk mu àndaaleeg alal ju bare bare bari waaw kama busitat ala man kaana qablakum comme ni ko boroom bi yaatal la woon am am yi ak moomeel yi ci ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci xeet yi leen jiitu woon fatanafasuha bu ko defee ngeen koy xëccoo kama kenn ni nga xam ne tanafasuha ñoom ñi leen fi jiitu woon noonu lañ ko doon xëccoowe fa tuhlikakum boo ngeen ko defee bu boobaa mu alak leen kama ahlakathum comme nam leen alage woon ñoom ñi leen jiitu woon mu ne xadiis bi muttafaqun mu ne xadis bi al imaamul Buxaari ak imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy première njàngat ginnaaw baat yi est-ce que ñoom kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi daal na koy solo na ko noonu al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullah ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al jamii al imaamul Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari. andi na ko ci kitaabul jizya eh, baabul jizya wal muwaada'ati wal muwaada'ati ma ahlil harb mu ne haddathana lañ jël boobu sinon ci fard fardul xumus andi na ko ak yeneen mu ne haddathana abul yamaan al imaam abu isma'il abu abu abdillah muhammad ibn isma'il mu ne haddathana nettali nañu abul yamaan mu ne suñu sëriñ bi abul yamaan daal hakam ibn naafi' abul yamaan al bahraani al himsi Ah, rahmatullahi alayhi moom moo leen nettali mu ne ah, qaala mu ne axbarana Shuayb mu ne ci leen xabaare mooy Shuayb di Shuayb ibn Abi Hamza Dinar al-Qurashi al-Umawi mawlahum Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne an az-Zuhri mu jëla ko ci al-imam az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri mooy al-imam az-Zuhri mu qaala mu ne haddathani nettali na ma Urwatu ibn Zubayr di Urwatu ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ah di eh, doom ci Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam an al-Miswar ibn Makhrama mu jëla ko ci ab saxaaba bu tudd al-Miswar ibn Makhrama ibn Nawfal ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab moom itam az-Zuhri eh, bokk ci waa Quraysh moom al-Miswar mi nga xam ne jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di génn àddina six huit ans la am wala six ans waaw waaw maxrama maxrama moom ku saboon xorom la bàyyam <laughs> magum magum arab la woon <laughs> waaw maxrama moom <laughs> maxrama mi moo ne woon miswar dégg moom itam façon yu mel lii la woon alal jum dégg na yonent bay saar saar am na alal ju ju teew ay yére yu bari ay piis bu doon tay ay piis maxama aksi ba mu ko déggee mu ne mi soir aksi tugal comme que mag la woon moom mii génn àdduna rek santa yi tegoon na jógal ñu dem ci bi alayhi salaam léegi sax ñu ñëw ba ci bunt bi maxrama ne miswar ay wa duggal ci biir woowoon ba yelente saa salaam mu ñëw fekk ma fii <laughs> mu ne ma i bay nga rab ko mu ne waaye ma ne doom demal dugg rëy fekk yonent bi saa saa xam na maxrama xam na ne maxrama paala boo xam ne gis nga boo ko joxul non seulement fii da koy dugg ah mooy da koy da koy da koy wàññi te moom pour moom nit def garaawul parce que magu arab la jàpp na ne fii mu ne moom kilif la koo xam ne koo man di doon da koo war a xam xam ak kilif lii waaw. yeneen saa salaam ndeke moom bi muy séddale lépp xalaat na ci maxarama jël jël lu baax teg ko ci wet gi di xaar xamoon na ne maxarama dina ñëw <laughs> al-Miswar dafa agsi rek yeneen saa salaam dina dégg sax rek gaaw fii jiit waaw maxaram <laughs> rek génn agsi <laughs> maxarama na mu ne mu ne ko sama wàll laa jël si yëf yi mu ne ko waaw lii lépp maa la ko fi tegaloon mu mu jël affaire yi gis affaire yi kontaan mu ne ko ndax gërëm nga maxrama aradita yaa maxrama <laughs> <laughs> mu ne ko waaw waxoon naa la ko sama doom kii du ko rek <laughs> jël fii si kontaan dem yoonam magum arab la moo xam ne moom almiswar almiswar moom moo moo nag lu bari ci saxaaba yi Seydina Omar la ginoon takkalool nag voilà moom mii wax nañ la keroog bi biñ jamee Seydina Omar radiyallahu anhu moo ñëw bu julli jotee moo ñëw fraye chemin gars ko lan la mu ne mais dañ koy wax julli jot mu ñëw fekk Seydina Omar radiyallahu anhu daal di xëmmaliku foofu da doon mu ne ko as-salaa ya amiral mu'minin julli am mu ne ko waaw julli kay la hazza fil islam liman taraka as-salaa amul cër ci l'islam ku bàyyi julli te kooku moom mu ngi doon waawee faat di xëbëk waaw loolu <laughs> waxoon naa la nag benn caaxaankat bu taxaw naan la ñoom diw moom man nañoo bañ a julli <laughs> te te te mën a yenu fukki dàmbay maango <laughs> dara dalu leen loolu way caaxaan dëgg la kon almiswar mi ibnu Maxrama ci moom la ko Urwa jële ibnu Zubayr <clears throat> annahu mu ne moom axbarahu moo ko xabaare naka ana anna Amr ibn Awf al-Ansaari wa huwa xalifun voilà fii la waxe ne moom aliyé li Bani Aamir ibn Lu'ay allié la ci waa banu amir ibn lu'ay wa kaana shahida badra te fekkoon na badr axbarahu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha abaa ubaydata ibn al-jarraah ila al-bahrayn ya'tii bi jizyatihaa wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa saalaha ahla al-bahrayn voilà lii day wax waa bahrayn mais nan lañ nekk bay joxe jizya mu ne ndax yonent bi alayhi salaam moom ci boppam moo amoon ay accord ak waa Bahrain wa amara alayhim al-Alaa ibn al-Hadrami waaw mu daal di def mu jiite leen al-Alaa ibn al-Hadrami moo ne woon ka nga xam ne moo fa nekkoon waaw waaw amrun nahaa jayfaran abdan wa maa abaa amma al-Alaa malik al-Bahrayn lam yaghni waaw boo la boroom xilaasu zahab doon wax ne moom la doon wax noonu am amal ala moo yonent bay saa ñoom doon yónni saxaaba yi ñi nga xam ne ñooy nuqaba u yeeg ñi nga xam ne ñoom la doon délégué di leen yónni di leen di leen def ay ummal ñuy dem di ko liggéeyal fenn nekk fa ñu naan façon gouverneur mu a woon amrun muy amru ibn al-aas naxaa jayfaran abdan wama abaya mooy amru ibn euh, amru ibn al-aas réew moomu nekk ci euh, côté euh, ca ca côté émirats muy euh, euh, Umman voilà sultanatu Umman Umman foofu la yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fa yónni woon Amr foofu la ko jubale woon te foofu ñoom pouvoir bi fefaal lañ amoon ñaari nit leen jiite woon muy Jayfar ak Abd ibn Julanda seen bàyyi doon Julanda ñoom ñaar la yonent bi sallallahu alayhi wa woon Amr ibn looloo gisoon nañ ko ci lu yaatal lool ci siira bi alhamdu wal minna ba mu demee woo leen wamaa abaya ñoom ñu dugg julli nekk ay jullit mu ne amman ala malikal bahrayni lam yarni kanta al ala muy al ala mi ibn al hadrami li nga xam ne moom la hadith bi ne wa kana rasulullah kene yonent bi alayhi salaam de huwa salaha moom moo amoon ak accord ak ahlal bahrayn waa bahrayn wa amara alayhim al ala ibn al hadrami al Alaa ibn al Hadrami mbokk gaa yi gaa yi waraloon xareb Badar ñoom ñooñ ay frère lañ waaw Amr ibn al Hadrami waaw ñooñu nga ne nii keroog ñoom moo tax Abu Jahl daal di woon taal xareb Badar waaw waaw mais way parce que al Hadrami à vrai dire dëkkul dëkkul dëkkul woon Quraysh Yaman la cosaanoo mais dafa ñëwoon. ci gàttal am alliance ak waa Quraysh waaw moo taxoon sax ñoom ñu ko doon woowee al-Hadrami muy Hadramawt dëkk bu mag boobu nekk Yaman waaw léegi nag mu am fa ay doom euh, yoo xamante ne yu bari lañu euh, ba ba euh, li nga xamante ne ah, kii nii moom ci la bokk mu Yamaara ibn al-Hadrami léegi moom la defoon mu jiite leen waaw mooy Malik al-Bahrayni al-Mundhir saawa Sawa moom bam bam ñëwee wax ak moom. lam yaxi mi mooy moyul diine te tamit bañu ko mooy dafa duggoon ci l'islam noonu la moom mu jiite leen mais nag sauf que population bi du ci bari ay majus lañu waaw ay majus lañu mooy affaire bi lenn la woon ñi nga xam ne ñoo jege woon réewu arab yi ñi ci jege woon Kisra ñu ci bari ay ay ay majus lañu woon